a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu abul mahaamid ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil xadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fi faslin fi tasawwuf wa tajibu al-uzlatu in xafa ba léegi mu wax fii dañ fee a yàgg de foog ah? <laughs> waaye baax na wallahi baax na bëggoon nañ mu gàtt de loolu de doon maraam bi te loolu lañ annoncé woon waaye nag léeg-léeg gif yi mu leer moo cëpp solo voilà fu mu ñu jëme rek baax na allahu ala kulli shay'in qadir lu na koo fa mun a fa lay kenn manu ci ës lëf ma sha'a kan wa ma lam li ko soob <laughs> ma lam yasha lu ko soobul waaye yow na ñépp ànd mànkoo ngir mu ne waaye lam yakuni du ne boroom kun fa yakun innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun fa subhaanalladi bi yadihi malakuutu kulli shay wa ilayhi turja'un kon mu ne wa dina war al-uzlatu beru de in xaafal fataa mu ngi lay leeral beru gam wax ne ci ponk yi la bul tëb rek naan da beru te xamoo li mu làmboo kañ lañ koy def du objectif waaw kay la ma doon wax laa fàtte waa asxaabul fi xam nga dama cee duggoon génn ci leneen <laughs> <coughs> waaye yow bu ko fàtte woon ndeke laa doon wax bi nga xam ne ñoom seen beru googu lu tax dañ koo defoon ngir taw fitna ndax buur bee ne woon par force ab tyran la ci lañ doon wax voilà ba moo ñu duwaloon nag ca la yonent bi saa saa doon dénk saxaaba yi radiyallahu anhum <laughs> ay waay waay jële waaye yàlla baax na mooy gaay euh, jeunes yi dañu ne woon fa qaamu id qaamu ba ñu taxawee de ci seen diine fa xaalu ñu ne buur ba leen doon wax génn leen ci li ngeen ne ca leen doon wax naan yóbbu sa doom mu uti xam-xam ba bari ñëw nga ne ko xam-xam boobu doo ko fi doxee li maam ñi ne woon ngay nekk te li maam ya ngay wax yu baax yooyu demewul noonu demewuñ noonu noonu ndax nemakuñ noonu ci lañ loon a jox misaalawul ah sayyidatu ah, ah, ah, soxna jaara radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon nag léegi ñu ne la eh, ñoom ñu ne bañ taxawee ne rabbuna suñu borom bi nga xam ne moom la ñuy jaamu buur bi yow dara lañ la dul jaamu yaak li ngay jaamu jaamu ngeen ñun suñu borom bi ñuy jaamu nga foog ne dañ delluwaat ci li nga rabbu samawati wal ard mooy borom asamaan ak suuf ah. lan nad'u ma ne lañ dul jaamu min dunihi wëllif ko ilaahan beneen ko topp garul yàlla da di ko jaamu defuñu laqad qulna dëgg dëgg bés bu ñu defee li nga wax dellu ci nit ñu nekkoon ci réer ñun de wax nañ ay ndëng ndëng yu garaaw ak loo xamante ne jaadu waaw léegi nag biñ demee noonu nag li ñu wax ñu ne wa idh irtazaltumuhum suñu boroom di wax ne haulaay ñu def constat haulaay qawmun attakhadhu min dunihi aliha ñii suñuy ñoñ la ñoo xam ne dañoo jàppe wëllif borom bi yeneen yàlla di ko jaamu wëllif borom bi ba ko fi lawlaa ya'tuuna alayhim bi sultaanin bayyin mais lan moo leen terewoon ñu indi preuve bu leer buy wane ne ñoom dañoo war a jaamu leneen lu yàlla amuñu ko faman azlamu kenn dàqala toog mimman iftara ki nga xam ne day duural alallahi kadibaa ci borom bi ay naar di wax naan dañoo war a jaamu ñu leen bu yàlla sax moo leen ci jox digal comme li waa Quraysh doon wax buñ wa idha faalu fahisha buñ defee bu njombuteef yi ñu nekk di jaamul hubalati laataaki manaataaki isaafaki naayi la ak caaxaan yi ñu newee ci seen wàllu doxal yin yii seen ribaa yu bon yeeg ñu ñuy doxale buñ leen waxee ak seen yii yu métti yi seen xar yi nga xam ne di bërgël yenn yi naan lii muharramun dafa xaram ci suñu jigéen ñi dagan suñu góor ñi bu leen di wax ñu naan inna wajanna alayha abaana wallahu amarana biha ci suuratul a'raf naan ci lañ fekkoon suñu maam yi loolu sax dëgg la ci lañ fekkoon seen maam yi mais lan moo tax ñu yokk ci ne wallaahu te borom bi sax amarana biha moo ñu ci digal moo ñu ko digal ah suñu boroom ne kenn dàqu la tooñ ki nga xam ne mooy mooy duural borom bi yu mel noonu le mu ne wa idh i'tazaltumuhum te bu ngeen leen beroo uzla ngoog waaw ndax comme fii ma buur bee wamaa na bu ngeen leen beroo ak ñoom li ñuy jaamu illallah bàyyi leen fi yéen deseeg illallah ku dul yaa kese ngeen beru ñépp bu ngeen ko naree def xam nga nu ngeen def fa'u ilal kahf daw leen gaaw dellu dem leen ngeen duggi te daal di ci ji ilal fi ci euh, grotte beex voilà ci caverne bi caverne mooy ci biir montagne bi ngeen dugg foofu fële waaw bu ko defee seen borom dina wasaare ci seen kaw min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa waaw kon nag mu ngi noonu ñoom dañ faa demoon ngir rawale seen diine mais foofu du kër du dëkkuwaay kenn du dëkk ci ay montagne mooy la du objectif waaye c'est pour am looy daw moo tax mu ne in xaafa day war nag in xaafal fata kenn du la ne danaan man man wa def lenn déedéet inna ardi wasi'a suñu borom nee na gaay bu ñuy laaj ëllëg di wax suñu waroon ne é eh, inna ardi wasi'a afala alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha waaw est-ce que suufa si yàlla si nekkul woon loo xamante ni dafa yaatu woon waaw ba bu ko defee ngeen gàddaa yoon ba mbir yi na rey ñàng ba mbir yi na rey ñàng ñu nar leen a tere jaamu yàlla mais alam takun ardullahi wasi'a loolu la malaaka yi di wax waaw malaaka yi ñëw yoo xam ne boraanke yi dañuy jël seen seen bakkan yi fekk zalimi anfusihim fekk seen tooñkati seen bopp lañ ndax dañ doon bokkaale di mooy yàlla wala nekk ci yi nga xamante ne bakkaar yu mag yi ndax nee nañ mënuñoo def leneen. te dëkk bee ko laaj xam nga àddina daa soppeeku léegi buñ ne woon jamono yonent bi sax sallallahu alayhi wasallam mën a def leen waaye léegi àddina bi daa doy waar ah. malaaka yi ñëw di jël seen roo yi naan leen moo yéen fii ma kuntum moo yéen fu ngeen newoon ba nekk ci mbonte gi ngeen ñu nar leen a faat ngeen nekk nii ci yu bon yi ah xaalu ñu naan kunnaa mustad'afiina fil ard ñun dañoo nekkoon nu ñu néewaloon doole ci kaw suuf mënuñu woon dara mënuñu leen lu dul dëkku rek waaw xam nañ ne la waaye xam nga rek situation bi rek mu malaaka yi ne way xaalu ñu ne way alam takun fatuhaajiru fiihaa yéen suufa si yàlla si yaatuwuloon ba ngeen jóge fii ngeen nga xam ne fi ngeen di moye yàlla te manu ngeen fee jaamu yàlla ba ngeen jóge fii day nekk farata ci boobu nga gay hijru ko jóge foofu dem feneen ne suñu borom moo tax mu ne fa fa ulaayika ma'waahum jahannama wa sa'at masira ñooñu seen seen mujj ëllëg fa ñuy dugg mooy safaraw jahannama wa sa'at ak a ñaaw ak a bon masira mujj gañ fay nekk kon nag mu ngi noonu ba mu des ñi amul woon pexe ci ñu ndaw ñeeg jigéen ñeeg ñi nga xam ne laa yastati'una hiila wala yahtaduna sabila amuñu pexe muñ teg ngir mën a gàddaay mën a daw beru bon li fi ne dem feneen fu ñu mënoo jaamu yàlla te amuñu ku ci dimbali te amuñ benn yoon muñ mën a jaar ñooñu moom garaawul parce que borom bi laa laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'aha borom bi du togg benn jëf bakkan benn bakkan jëf lu dul la nga xam ne moom la def mu man ko kon nag affaire bango kon la kon foog naa nañ ci yem ngir ñu mën avancé avancer ah. kon loolu day war ci jamono ji boo ragalee bu dee cam si daa ragal diineem yàqu ndax de borom bi dañu fee indi ngir ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun binduma jinne yeeg nit ñi loolu ngir ñu jaamu ma mais loolu moo tax ñu ne fi ah nekk ci usines yi liggéey di tabax kër di jënd terrain fu ne ak di dem di ta di taxallubuna fil bilad di di dem ay Europe ak ñëw ak dem Las Palmas fële boog ay Iran ak wala ay Japon ak yooyu di ñëw ay États-Unis ki Brésil ak Johannesburg loolu taxul taxul yàlla binduñu de waaw daf ñoo bind ngir ñu jaamu ko yoo nag day yu ñu yombal la ci la def ma'ishatana suñu nañ lañuy dundee ak liñ fiy amee famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur waaw dox leen ci suuf si ci yoon yi leen defal ngeen man di dox bi ci man a faj seeni aajo di ci dox dañoo di tamit wastamarakum fiha suuf si ngir ñu dundal ko waaye lu ci man di doon na ngeen xam ne wa ilayhi nushur ci moom lañ leen di pang ci moom ngeen di dellu te dina leen àtte bu ndax li ngeen doon def ndax nekkoon ngeen ci ya'budun li ta'budun góogale li ya'budun góogale jaamu góogale kon nag lu la nar a yàqal jaamu yàlla googu gox bala ko nar a yàqal wala foofu danga fay beru day war moo tax day war bu ragalee ala fasaati diini fasaadi diini sabita ani sabata mu ne beneen luy tax beruwat mu ne aw daxalu fi fitnatin qad saqulat an daf'iha wana wa illa harumat mu ne wala beneen luy tax mu mu war aw daxalu wala nit ñi jamono joo ñu dugg fii fitnatin ci fitna joo xam ne qad saqulat diis na lool fitna yoo xam ne sa diine lay lay lay lay lay lay lay lay wat lay yóbbu xaa xaaliqa waaw xaaliqa li diin la naan téppéet teg fële waaw fitna yoo xamante ne nii yusbihu rajul nit ki day xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéefir waaw waaw yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya muy jaay diineem Allahu akbar weccoo ko ci poñan moo xamante ne nii mu néew la mu àddina kon nag bu dee dañoo dugg ci fitna goo xam ne moom wartawal fitna moo gën a garaaw alxatla nekk ci shirk ak yooyu ah bokkaale yàlla moo gin a garaaw fuuf waaw yoo xamante ne nii xaaliqa xaaliqatu diin waaw comme la mu yonente bi wal baghda'u yooyu moom hiya al xaaliq ñooyu yi nga xam ne dañuy wat waxuma day wat karaw de waaye diine nit ki lay yóbbu ndax day lekk moo taxoon mu ne gis nga iñaan ak yooyu day iñaan day lekk jëf yu baax comme ni matt di lakke li nga xam ne mooy matt mi voilà mel safara di lakke matt kon nag kon wax na la boo duggee ci fitna te loolu la Seydina yonent waaye saa saa waxoon Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu gisoon nañ ko boo xam ne fitna goo xam ne diis na lool tawaaji wanaa an daf'iha moom lottu na mooy manul da mooy jañ ko bu dee lu mu man la mën naa repousser lool fitna boobu mën naa tax mën na koo puus nekk nit ñi waaye ba du ko laal waaw kay mais bu dee moom dafa lott manu ko ah kooku moom bu boobaa beru day nekk farata ci moom wa illa bu dul ñaar yi ma fi wax mooy ragal fasaada diini yi ragal ak yàquteem ci diineem fit na koo xamante ne mën naa yàq diineem yóbbu ko ci loolale te moom lott na ci man koo défendre man koo jañ budul ñaar yii wa illaa budul lii rek xarumat mooy di beru dafa xaram waaye ci kaw kon ci yan condition mooy kon beru gis na condition lii la budul lii moom beru day xaram beru fële toog di xoole non lu yorente bale saa-saa mu tax mu doon beru doon dem génn waa Quraysh di dem ci gorot ba gisoon nañ ko parce que foofu yu bon lañ fa doon def hubala ci laat gars yi di def yu ñaaw muy dem ngir foo xam ne dina fa mën wéet bàyyi kàmbatal musharrafa bi nga xam ne dañ ko faa teg ngir wéetal borom bi waaye nit ñi teg fa ay xërëm yu bari ay trois cent et quelque di fa def yu ñaaw yu bon ñu ko fay def naan sàngara geeg loolu sax xaraamaguloon waaye la muy conséquence yu bon yam doon indi ak jaay jigéen ñi jaay seen bopp ak lekk nit ñeeg dóor alalu nit ñeeg dóor nit ñi ci maala man maala duma waaw ak yooyu tax mu doon beru di xalaat ci boromam tabaaraka wa taala di jaamu borom bi waaw ndax fitna joo jële waaw wala fitna am comme li mu wax Seydina Abdallah ibn Amr ilzam baytak taqool ak sa kër bu dul lii nag moom xarumat day xaraam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin